kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu hadith bi nga xam ne mooy treize di fukk ñett ci bunt bi garab gi ci e, toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum taal imam di ñu ko présenté di ñu ko gaaral muy buntu bi nga xam ne mooy wax ci digle lu baax ak tere safaan e, gisoon nañ ko jàngoon nañ hadith bi ci lu gaaw ci jotaay bi ñu génn ñu waroon a ñëw tay insha allahu taala ci ana la nekk comme ni al imam wax ne rawahu abu daawud wa tirmidhi ñu xool ñoom nan lañ ko solo wi ak est ce am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko solo door dugg ci li nga xam ne mooy njàngat yi ci njàngat yu mën a jële ci hadis bi ak lëkkaalim ak li nga xam ne mooy bunt bi ñu nekk mooy garab gii ñu nekk mooy chapitre bi ñu nekk kon jarul ñuy jàngaat lim ndax xadiis dafa gudd kon al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala dane bi ondee xadiis bi dane rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi eh, wa qaala xadiisun xasan eh, ba pare mu ne haaza lafzu Abi Daawud mu ne rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'ala ak kan ak al imaam at-Tirmidhi ak at-Tirmidhi ra mu ne bi mu ko solo moom dane xadiisun xasan xadiis la bu baax léegi après mu ne kàddu yu njëkk indi yu njëkkoon a gis imaamu Tirmidhi eh, Abu Dawud rahimahullah moo ko indi après mu indi kàddu yi nga xam ne moo nekk ci eh, al imaam Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah est ce que ñoom kese ko solo lañ naan la yokk am na ñeneen ñaar ñu ko solo mu al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko ibn Hanbal rahmatullah alayhi naka noonu al imaam Ibn Maajah al-Qazwiini rahimahullahu ta'aala danta al imaamu uh, Abu Daawuud uh, mooy uh, hadiis bi rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaab awwalu kitaabil malaahim awwalu kitaabil malaahim baabul amri wan-nahyi wala baabul amri wan-nahyi mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nuhayli mu ne mooy ki ñu nettali mooy Abdullah ibn Muhammad an-Nufayli di Abdallah ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufayl loolu moo tax ñu naan ko an-Nufayli Abu Ja'far al-Harrani rahmatullahi alayhi qaala haddathana Yunus ibn Rashid mu nekk mu nettali mooy Yunus ibn Rashid di Yunus ibn Rashid al-Jazari moom it al-Harrani al-qaadi juge la woon ñoom ñëpp ñoo bokk cosaan an Ali ñoo bokk ko ñu ne an Ali ibn Bazima mu jëloon ko moom Yunus ibn Rashid ci Ali ibn Bazima muy Ali ibn Bazima al-Jazari moom it al-Harrani Abu Abdillah rahmatullah alayhi an Abi Ubayda moo ko jëlee ci Abu Ubayda di Amir ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Hudhali doom la ci Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu am na nag ñu ne moo euh, non tuddul Amir fenn tu Abu Ubayda loolu mooy turam voilà <laughs> voilà <laughs> loolu mooy turam doomu euh, kii. Eh, ibnu Mas'ud la rahimahullahu eh, ta'ala wa radiyallahu ta'ala moom nag eh, boroom xam-xam yi dañuy wax naan moom ñenn ñi dañ ne moom jëlawul déggawul ci baayam dara ndax gone la woon ah waaw am nañu naan non non non moom déggawul dara loolu la imaamu Tirmidhi wax ne moom daal xamuñu turam ama yaa ngi yaa ngi naan ñii naan <laughs> nii la tudd ñii ne doy mu ne walam yasma min abihi shay'a te déggewul ci baayam dara waaw mooy ndax dafa mooy jëlewul ci imam Ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala te moom déggewul ci moom dara kon nag mu ngi noonu ndax eh, loolu daa am ku ko laaj ah Murra Euh, euh, imam Shu'ba dane Amr ibn Murra bi daa jële ci moom mu ne man man Amr ibn Murra rahimahullah qultu li Abi Ubayda tadhkuru min abika shay'an qaala laa waaw <laughs> waaw ma ko mais fàttale ko nga ci sa baay dara mu ne ma déedéet waaw kon mooy déggewul ci baay dara <laughs> mu ngi noonu le <laughs> moo tax hadith euh, yi muy nettali di ko jële ci baayam ci ci ci ci ci àndandoo baayam yu mag yi la koy jële waaw moom nag fiqa la comme la imaam al-Hafiz al-Asqalani rahmatullah alayhi ibn Hajar wax ne ci Taqrib at-Tahdhib mu ne fiqa waaw waaw moo tax imaam az-Zahabi ci Tarikh al-Islam mu ne kaana min ulama al-Kufa rawa an abihi mursala bokkoon na ci boroom xam-xamu yi nga xamante ne ñooy Kufa yi solo na jële ci baayam waaye mursalan mooy du loo xam ne lu mu lu jokkaloo la de mooy day am ci ku mu jaar day am ci koo xamante ne nii moom la jaar waaye jëlewul ci baayam directement te ñooñu mooy àndandoo mag baayam yu mag yi ah, ñoom Abu Wa'il ak ñooñu ci ñoom lay jële ah eh, ñoom Abu Wa'il ñoom ki nga xamante ne nii eh, eh, ñoom ci Abu Aisha <laughs> Abu Aisha tax tur bi ñëwul Abu Aïsha mooy dakkantalam <laughs> nee na taalibu mag bu imaam Ibn Mas'ud après ñoom Sayyidatu Aïsha ñoom Masruq voilà ñoom ci ci yi waaye eh, directement euh, jëlewul ci baayam ndax baayam ah, kat moom moom ci boppam wax na li muy wax moom Abu Ubayda rahimahullahu taala te fii hadis bi da ngay gis ah, an abi an abi Ubayda an ibn Mas'ud waaw moom mu jële ko ci baayam di Seydina wa Mawlana ah Ibn Mas'ud waaw <laughs> waaw mooy mu jële ko ci Ibn Mas'ud di baayam waaw xam nga boo déggee loolu jokala na ci ci kaw nii mais jokkaloowul de waaw mooy day am intermédiaire chaque fois moo tax imaamu Zahabi na mursala rawa an abi mursala jëlee ni ci bàyyi waaye irsal mooy irsal bu ne dañ koo arsalal kii bi hadis bi mooy da day ñëw ne diw wax na te kooku jotewul ci moom jëlewul ci moom waaw même bu dee ne <laughs> gis na baayam waaye nag boobu gone la moom moom fàttalikuwul ci baayam ara <laughs> kon mu ne an naw an ibn Mas'ud an Abdillah ibn Mas'ud mu jëlee moom Abu Ubayda Eh? radiyallahu anhu wala ñu ne Amir ibn Abdillah la tudd eh? rahimahullah an Abdillah mu jële ci Abdullah ibn Mas'ud annahu qaal tene nee na après nag mu indi li nga xamante ne mooy xadiis bi nga xam ne moom lañ gis eh? mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw nag ci riwaaya bi nga xamante ne mooy riwaayatu bu al imaam at-Tirmidhi kanta alimamu Tirmidhi rahimahullahu taala mooy duñu liir affaire bi parce que dafa gudd quoi <laughs> voilà moom indi na ko ci kitaabu tafsir la ko indi abwaabu tafsir al-Qur'aan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun wa min surati al-Maa'ida non nee la ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah indi ci abwaabu tafsir ah mu ne abwaabu tafsir waaw mooy bunt yi nga xamante ne ñooy wax ci tafsiru alquran di firi alquran di ko leeral ñu jëlo ko ci kan an rasulillahi ñu koy jële ci eh, ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa eh, baabul buntu wa min suuratil maa'ida ta ci suuratul maa'ida yi yoo xam ne yu yu yoo xam ne lu ñuy eh, ay lu saa saam lu mu ta leeral waaw léegi nag mu ne al imaamu Tirmidi mu ne haddathana Abdurrahman ibn Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ Abdullah ibn Abdurrahman ah mooy ibn al-Fadl ibn Bahram Abu Muhammad as-Samarqandi ad-Darimi at-Tamimi rahmatullahi alayhi ah qaala mu ne neena axbarana Yazid ibn Haroun mu nekk yow ne nettali mooy Yazid ibn Haroun ibn Zazi gisoon nañ ko jotaay bi ñu génn Abu Khalid jotaay bi jiitu woon parce que bi paas defuñu woon eh, kii bi rek lañ gisoon ah ibn Yazid ibn Haroun ibn Zazi Abu Khalid al-Wasiti rahimahullah cosaanam nag Bukhara la la ah, moom Yazid ibn Haroun ibn Zazi rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Sharik mu nekk ñu nettali mooy Sharik ibn Abdillah ibn Abi Sharik hmm? Sharik mi <laughs> juge la woon Kufa Kufa daa bari woon nag lu léeg-léeg mu doon def def la moom Sharik ah c'était un grand ju juge àttekat la woon foofu la ca hmm? Sharik ibn Abi Namir euh, euh, ko moom kii Euh, moom imaamu imaamu Malik euh, imaamu Malik quatre-vingt-quatorze la gane àddina la juddu après gàddaay Yonent bi saa saa moom mi quatre-vingt-quinze la gane àddina waaw daanaka moom imaamu Malik euh, ñoo après bon moom moo njëkk gaañu nag waaw moo njëkk gaañu bu dee ci kaw ñu ne mille neuf cent soixante non <laughs> cent soixante-dix-huit hein l'an après gàddaay bi la gaañu imam Malik l'an cent soixante-dix-neuf hein kon kon mu ngi noonu mu ngi eh, gane àddina Bukhara ah <laughs> imaamul Bukhari bi <laughs> wala ca Ouzbékistan moom mii foofu la gane àddina moom eh, ki nga xam ne mooy eh, Sharik rahimahullah kon moom juge la woon boo xam ne bu bu bu jàmbaare waaye eh, léeg-léeg da doon juum nag waaw léeg-léeg da doon jaawale <laughs> eh, moo tax eh, bon xadiisu bi wax ci wàllu isra bi foofu moom dafa jaawale position fan la yonent yi nekk ak fu ñu yonent bu nekk ci ban étape nga nekk moom bam koy nettali xadiis boobu da koo da cee jaawale da cee def ay jaawale waaw loolu <laughs> moom Sharik rahimahullahu taala mi nga xam ne euh, juge la bu bu bu bu jàmbaare masha allah rahimahullahu ta'ala noora imaamu euh, al-Hafiz al-Asqalani ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saduqun yukhti'u kathiran hmm? waaw <laughs> ne taghayyara hifdhuhu منذ ولي القضاء ولا القضاء ولي القضاء بالكوفة ah ah wala ولي القضاء بالكوفة ah wa kaana aadilan faadilan aabidan shadiidan ala ahli al-bida' waaw mu ne Sharik mii de saduqun ku dëgguloo waaye yuxti'u kathiran day juum nag lu bari de taghayyara hifdhuhu mundu wuliya al-qadaa gépp ñu daal di koy def juge daal <laughs> fële ca Kuufa <laughs> def ko tabb ko monsieur le juge <laughs> moom ci la commencé kiiwam ak ak mokkalam daal daal di daal di soppeeku mooy na mënoon a takke mu soppeeku mënatu ko mu ne waaye wa kaana aadilan de akka nekkoon ku jub moo juboon faadilan nekkoon ku baax aabidan nekkoon jaamu ko fi yàlla wu maga maga maga maga maga maga shadiidan ku tar na woon nag ala ahlil bidaa waaw ci gaay ni du bidaa <laughs> moom daa taroon ci ñoom moom mii sharik de rahimahullahu taala ah Eh, kon nag mu ngi noonu eh, léegi kon Sharik mu ne kon axbarana Sharik an Ali ibn Bazima moo ko jëlee moom ci Ali ibn Bazima al-Jazari al-Harraniyu ah gis nga Sharik moom Naxa'i la Kufi la moo doon ci Ali ibn Bazima comme Yazid ibn Harun ñële ak ñële ñoom Harrani jazari alxarraani alsuwaa'iyu alkuufi moom it al asl ah mu ne an abi ubayda moo ko jëli ci abu ubayda min la amir ibn abdillah ibn mas'ud wala ñu ne non abu ubayda daal mooy abu ubayda loolooy turam alhudali alkuufiyu an abdillah ibn mas'ud après imam at-tirmidhi mu indi hadith bi léegi déglu imam at-tirmidhi moom bokk na li gën a tax téere bi ëpp solo ko am am gàndum solo <laughs> ci benn wàll boo ko boo ko comparé yeneen téere eh, kutubu sitta mu ne bi ko dee ba pare mu ne hada hadithun hasanun gharib xam nga imaamu kële eh, imaam imaam bi bind téere bi mooy kanati an-Nawawi voilà <laughs> léeg-léeg da ngay nekk kii doo xamante tur yi nga bëgg leen <laughs> ah, nga bëgg leen doo xam après affaire bi naaw loolu moom en tout cas. lu ñu lu lu ñuy faral di dal la waaw <laughs> ay masha allah <laughs> hein kon mu ne imaamu Tirmidhi rahimahullah imaamu Tirmidhi rahimahullah dane imaamu Tirmidhi dane hada lii xadiisun xadiis la xasanun xadiis la bu garib bu tumuranke mooy loo xam ne kenn ay kenn nitu ko ëndee ki ñaaram waaw waaw léegi nag mu teg ci wa qad ruwiya hadha al hadith te hadith bi solos nañ ko an Muhammad ibn Muslim ibn Abi al-Waddah jëlee nañ ko ci Muhammad ibn Muslim ibn Abi al-Waddah an Ali ibn Badima moom mu jëloo ko ci Ali ibn Badima an Abi Ubayda an Abdillah an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahwa mu ne wa ba'duhum yaqulu an Abi Ubayda an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mursal waaw waaye même bële sax mursal da Imam Tirmidhi ci boppam nee na Abu Ubayda jëlawul ci baayam dégluwul ci déggoowul ci baayam waaw kon mais bële moo doon gën a ci bu dee ci moom la yem rek mu wax ko ne yonent waaye saa saa nee na kon mu ngi noonu lii moo jëm ci fi nga xam ne noo nee la ko al imaamaani al imaam at-Tirmidhi ak al imaamu hmm? eh, eh, eh, Abu Dawud solo imaamu at-Tirmidhi nag indi na ci beneen tàllale juste après boobu indi na ci beneen tàllale ci même ci abwaabu tafsir après juste hadis boobu. moom la ci teg hadith trois cent trente quarante sept trois mille quarante sept trois mille quarante huit bi ci tegu dana haddathana Bundaar mu ne nettali nañu moom Bundaar mooy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Daw ibn Kaysan al-Abdi rahmatullah alayhi al-Basri mooy Bundaar rahmatullah alayhi qaala moom dana haddathana Bundaar qaala haddathana loolu dañ ci xamante ne sa sëriñ léeg-léeg man nga ko woowe yoo xam ne comme ñu mel ni waxul turam mais daa wax loo xam ne ñëpp ngay xam ne di mbokk yi moom mooy bundaara moom ah qaala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu nekk ñu nettal ma Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari kii Abu Sa'id taalibe imaamu Malik rahimahullah bokk taalibe imaamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala qaala haddasanaa Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan ban Sufyaan Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawrii rahimahullahu ta'aalaa al-Kuufi Abu Abdillah an Ali ibn Baziima waaw gis nga kon Ali ibn Baziima da ngay gis tout le temps mu ngi ñëw muy Ali ibn Baziima al-Jazari al-Harraani rahimahullahu ta'aalaa imaam az-Zahabi da ne Ali ibn Baziima ah, mi siqatun shii'i mooy ku dëgër la chiite la voilà. al imaam na euh, euh, Hajar euh, mu ne rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqatun rumiya bi-tashayyu' mu ne moom ku dëgër la dañ ko jamees nañ ko nag le fait que mu nekkoon ab chiite la woon oo xamante ne ni moom Ali ibn Badimani waaw ku wóor la woon nag rahimahullah loolu moo tax borom xam-xam yi lii dafa am solo xam nga jàpp nañ ne diw mooy ci am na ci darajaatul bid'a yoo xam ne boo ca tollee kenn dootu nangu say wax. mais bu dee waa ji dafa dëgër ba pare ñu xamee ko ak dëggu mu dëggu lool siqa remplir siqa waxuñ sax saduq la dafa moom dépassé na saduq nekk siit teewul ñu naan est que comme que siit la dañ sànni lépp lu mu wax amul njariñ non non non moo doon loolu borom xam-xam yi dañ naan ku mel noonu kenn du sànni lu mu wax d'office que day wax rek ñu déedéet dañuy xool daal lépp loo xam ne soroo na ko te jàppalewul gis-gis ba mu am ci diine ak dérive ba mu nekk ci diine yépp hadith yooyu dañ koy nangu mais bu fi indee hadith yoo xam ne day jàppale moom ci lu mu ak mazhab ba mu ne te baaxut loolu kenn du ko téye waaw gis nga gis nga gis nga la rigueur ak li nga xam ne mooy al amaanatul ilmiya quoi waaw xam nga lu mel nii alhamdulilah ba ko bo règle yi yépp boroom xam-xam muhaddisuna yi tegoon ko nga xam ne yàlla kese leen ñor waaw mais suñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu classe yi non mais xam-xamoo xam-xamay xam-xamu yonente lay sa sa mooy nax saay alhamdulilah borom bi nga xam ne moo ne woon nag inna nahnu nazzalna dhikra ñun ñoo wàcce tudd gii muy alquran ak hadith wa inna lahu la hafizun te ñun ñoo koy waxtu zikkar bu mag gii ñoo ci woon ay kii fii far kii fii waaye yi neewuñ non suite la non non ça dëgg leen ko nee déedéet dëgër na dangay gis gaa xam ne dañuy dëgg comme xaariji bi xaariji <laughs> bi xaariji bi moom jàpp ne fii mu rek bés bu waxee leen wax lu amul moom génn na ko ci diine moom loolu jàpp moom moom bu waxee leen aw am kàcc rab way bi gën a dee moom ci waxu yonent way sasam jàpp na ne kooku moom mooy loolu ci boppam moom def na ko yéeféer moom <laughs> yaakaar nga ne kooku <laughs> waxuma ko koy mbubboo koo xam ne moom da koo ferment gëm ko kooku mooy kooku ay waxam en général day dëgg waaw mais ñu teg ci euh, barrière bi ñu waxoon sànq <laughs> voilà kon nag Ali ibn Bazima thiqatun rumiya bit tashayyu' voilà mu ne an abi abdi an abi Ubayda voilà beneen tàllale bi da ko al imaam ah al al al al al al al al ba pare mu indiwaat beneen tàllale boo xam ne cette fois ci jaarul ci Abdurrahman ibn Mahdi mais ci mbokkam mi la jaar mu ne haddathana Bundaar qaala haddathana Abu Dawud at-Tayalisi Abu Dawud bii boo Abu Dawud bi ñu gis léegi de as-Sijistani Abu Dawud at-Tayalisi muy Sulaymaan ibnu Daawud ibnu Jaaruud az-Zubayri Abu Daawud at-Tayaalisi boo léegi ñu at-Tayaalisi moo féetewoon kaw ak ah, Abu Daawud bële waaw ah, al-Basri al-Faarisi ah, rahimahullah moom eh, eh, wa amlaahu alayya mu ne eh, kii Bundaar mu ne Abu Daawud wa amlaahu alayya mu daal di ma koy dicté qaala haddasanaa Muhammad ibn Muslim ibn Abil Waddaah moom la imaamu Tirmidi doon wax fee ne hadiis bi solo nañ ko ci yoon boobu an muy Muhammad ibn Muslim ibn Abil Waddaah al-Musanna al-Qudaa'i Abu Sa'iid al-Jazari al-Mu'addib al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala an Ali ibn Bahiima an Abi Ubayda an Abdillahi an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kon affaire baa ngi noonu léegi ginnaaw lii ñu ñëw nag kon jeexal nañ ci wàllu tax bi mu ngi noonu léegi ay léegi hadis bi ana ana ana lan lay nit ñu ñëwaat ci hadis bi nga xam ne rëy na ay ay ay ay ay ay njëg ah Allahu akbar kon Sayyid Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yeneen di sallam dana inna awwala ma daxala an-naqsu ala bani Israa'il mooy gis nga fi ak wàññeeku wàññeeku njëkk a duggee ci waa banu Israël hein ci lii la jóge alayhi salaatu wassalaam annahu kaana ar-rajulu gis nga nit ki doon nekk yalqa ar-rajul fa yaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu min al-ghad wa huwa ala halihi fala yamna'u dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu mu ne fii nga xam ne fala ak wàññeeku wàññeeku dugg ci banu Israël ci kenn ci ñoom moo ci xam wala nga xam ne mën naa soppeek lan la day romb kenn fekk ko ci xaal boo xam ne du du gërëm di def loo xam ne borom bee ko xaraamal sariya bii da koo xaraamal tawraat da koo xaraamal bi da koo xaraamal. mu ne ko ya hada eh yow mi ittaqillah ragalal yàlla. wa dama tasna fa nga bàyyi lii ma la gis nga nekk di ko liggéey di ko jëf ci lu baaxul fa innahu ndax kat maa ngi lay rappeler laa yaxillu la ka lii danga lu de waaw waaw ay way li mu defar rafet njaal bi rafet na de lii moom mooy li war def na li ko war bi gis na munkar izalatul munkar ci darajaat yi darajaat yi nan lañuy soppee lu dul noonu def ci benn waaw mooy bi lisaani wax na leeral leeral leeral na leeral na léegi loolu rafet na waaw kii ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi def na moom bi ko waroon waaye est ce que foofu la yem est ce que loolu rek doy na. moo tax bi day ñëw ngir di ñëw leeral hadith Seydina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala a san su bi baa def doo wax moom keneen non man nag bon man tere naa jeex na c'est bon waaw c'est bon mais am na leneen lu des. hadis bii ñëw di ñu leeral affaire boobu bu dee ne li jàll yëpp leerul woon ci ci côté bii mu duut ci baaraam ne nag bu dee da wax salaam nañ tere waaye yow say ak say jëm après nga nekk ka nga tere woon loolu te sunneekuwul sa bàkkaar ba mooy ne bu boobaa yàq moom yéenay bokk bàkkaar <laughs> waaw waaw kon ginnaaw bi bu ko teree lool jëf ju rafet jooju mu njëkk a def mooy fekk ko def naka sodul noonu mu teral waaye summa yalqaahu min alxabi wa huwa ala haalihi fala yamna'u dhaalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa mu rombaat même personne bi mu nekk ca caay caayam googu la def bakkaaram googu muy def muy yàllam waaye cette fois-ci xam naa danaan démb tere woon naa ko non garaawul bal boobu xam nga la nit boo xasee ñëw tere obligé woo chaque fois ngay répéter benn yoon boo ko defee doy gis nga rek may saa sara taroot ci moom lañ ko jëlee ah gis nga bu jottalee bu ko borom bi joxee dara ngir mu jottali ko xeet bi ku mu ko jox ci xeet bi doy na sëkk kooku boo ci moom la ko trans boo war a transmettre affaire bi ku nekk responsabilité la ballighu anni walaw aaya moo tax mu ne jottalee leen ma même bu dee benn aaya la waaw yu yuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib nañ ko fee ci fekke sama wax ki sama wax ak ci moom na ko jottali na ko paas fexe mu ki nga xam ne fekke wu ko dafa fàgg ci moom mu jot waaw bu teree benn mbir obligé wu à chaque fois mu ñëwaat di ko répété daa nekk rek lu ñu sopp mais obligé wu kon ba fii nii waa deful lu aay waaye problème bi mooy fan. mooy bi mu ñëwee gisaat ko ala xaale minal xadi ca suba mu dajawaat ak moom li ci tegu nag foofu moo garaaw fala yamna'u dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu mu gisaat ko ci lu ñaawoo kii mooy ah kon man li ma ko fàttali tere tere bi yàlla tere lii muy def kii faalewu ko au lieu mer ci loolu dem yoonam wala wan ko ne mer na ci lii mu dem bàyyi ko fa mais loolu éviter wu ko terewu ko mu nekk koo xam ne day toogaaleeg moom di lekkaal nag moom di naan ak moom di jataayoo ñoom mooy nekk son commensal waaw Allahu akbar son convive ñu nekk ci mooy lan mooy gërëm naa li ngay naqari wu ko ndax bu ko naqari wa doo fekk doo xam ne kenn force wu la xam nga léeg nga nekk koo xam ne la am naqari na la mais amoo possibilité def comme saxaaba yi kàccoor yi ñu fi doon wax ci njiit ñoom sa ñoom saaru euh, kii euh, Ubaydillah mais ñooy buñ doon xutba mais ñeme woo demal ah même bu dee julli nee yi dañoo yéexe julli ñi nekk di wax rek yow amoo boo jógee dañuy dog sabat waaw mooy kii nag loolu da leen a dalul mooy amul dara d'ailleurs sax en général kii moo am autorité mooy ki xam kii nag voilà waaye it benn contrainte bu ba mu ko gisee ci lu ñaaw au mu gisaat ko xam ne ci lam yan lam yan jazir lam yan zajir lam moom jànjuwul ci ko wax démb ne ko li ngay def génn ci daganu la dafa xaram waaye au mu dem bàyyi ko fa mais defu ko déedéet li mu def mooy la moom mu dëju nga naan la di lekkandoog moom waaw dinaa nag moom di toog ak moom mu ne moo tax bañ ko defee loolu di wane lii wane ne ñoom gërëm nañu ki nga xamante ne nii mooy eh, alhamdulilah kii mooy yàlla waa jii di mooy yàlla ñoom gërëm nañ ci gërëm nañ ko waaw takat borom bi waxoon na leen ñoom waa banu Israël waxoon na leen ko de wa comme ni mu ko waxee ci suuratu nisaa wa qad nazzala alaykum fil kitaabi an idhaa sami'tum aayaati llaahi yukfaru bihaa wa yustahza'u bihaa falaa taq'uduu ma'ahum hattaa yaxuuduu fii hadiisin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna llaaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fii jahannama jamii'an. Borom bi nee na te ñoom kat waxoon naa leen waa Banu Israa'iil ah waxoon naa leen ne leen fil kitaabi ci téere ba di tawra an in in idaa sami'tum bu ngeen déggatee ci tawra yukfaru biha ay nit ñoo xam ne dañ koy weddi di jam aayaay yàlla yi wa yustahza'u biha ñii di ko foowe di ko foowe fala takunu ma'ahum ma'ahum ñooñu bu leen toog non jóg leen ngeen dem hatta ba kera du la ñuy xuus nekk aborder fii hadithin ghayr beneen thème beneen sujet fekk sujet bi mooy voilà tawraat xam nga ne atte bii nii jaarul voilà oh lii mooy lan ay yii yii dafa tardé yi mel noonu bu yow waxoon naa leen ñoom waa banu Israël ku ñu fekk kuy def loolu wala di ko weddi jóg leen ngeen dem ba kera ngeen di gis ñu ubbi beneen sujet bu ñoom ci mbay nekk yooyu bu dee jar yoon ñoom daa am nekk njariñ nga dem wax moo gën mais bële moom bi dal ci aaya yàlla bu ci dugg waaw innakum gis nga bu ngeen ko def bu ngeen tooga rek ñoom te jugu ngeen dem idan bu bu keroogee bu boobaa kon misluhum yéewét ñoomee bakkar ba ñooñu bi jam aaya yàlla yi di ko dugg di ko wañ di wanne baaxut di ko uddal ay ay takk-takk ki tirim tirim ak yooyu ay tirim yow yaag ñooma yem te borom bi inna allah dëgg-dëgg yàlla jaami'un aji dajale la al munaafiqiina yu yéesi waaw wal ak yéeféri fii jahannama ca biir jahannama jami'a ñoom ñépp waaw waaw ñoom ñépp lay dugal safara waaw kon lii lay waxoon kon mooy bu ngeen gisee Ah, attention de ñun jullit ñi loolu la ñu borom bi wax waaw loolu ñu wax de bu ngeen gisee fu ñuy piétiner hein di ñàkke xorma aaya yàlla yi bu leen fa toog fépp bu ngeen ne nga dégg ñooñu assistance ba ña fa ma colloque lañ koy tuddee conférence ak déedéet bu diine ak lu nekk. nga gis gaaya mbooloo ma di fowe aaya yàlla ci lan moo xam ci xaram niñ koy jànge wala dañuy def wala woo benn waa ñu dañuy def une étude xaw ma lan dal du plus Coran ay yu mel noonu lépp nekk ay ndëng-ndëng waaw naan xam nga acte yii c'est moyen âge voilà yii xam nga c'était pas c'était pas c'était c'est pas fait pour notre époque voilà on avait même compris waaye pour ñun moom non il faut il faut soo caaxaan moom ñuy wax naan il faut euh, moratoire <laughs> wal iyaadu billah lu ja lu lu boroom def li yàlla mi moom def ay jaam ñëw ne ñooy moratoire ñooy objection yàlla sa àtte loolu xellu na wal iyaadu billah ñooñu du ñuy nit parce que c'est dañoo gëmul yàlla sax en général ñu bari ñuy wax loolu façon orientaliste yi gis yenn yi mooy ñoom dara bàyyiwu leen ci l'islam lu dul nekkuñu ci sax l'islam tradition lañ ko jàppe kese waaw ñu ëpp ci ñoom noonu lañ new di véhiculer idées yu mel nii gëm ko waxuma ci nga xam ne moom da koy wax parce que daa bëgg diplôme wal iyaazu billah ha wal iyaazu daa bëgg diplôme te gaa nee nañ ko fii ngay jaar waaw sa thèse bi nga war a bind sa kii bi nga war a bind moom mooy lii la ah waaw mooy xalaat yi nga xam ne moom lay xalaat loolu ngay bind